bu ndaw woowu la am loolu mën na ko waaw. wala waa yoo xam ne boor bi daa jot ñu gis ko muy ndékki saa su ne mu ne ko diw da ngaa feebar mu ko déedéet ak yooyu mu ne ko xanaa xamoo ne ko mën a def loolu lay wax ay ay borom xam-xam lañ ci <laughs> voilà kon loolu mooy wane ni kon. kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas mooy yéen ñëpp la ku nekk selon sa degré comme ni ñu ko waxe woon woo na ko même chose lañ la waxoon ne na bu dee ne yow loo xam ne xam nga ne baaxul waaye waxal ne baaxul mais bul dugg ci dalil boo bëggee ma jox la numéro diw wala nga woo diw waaye bul dugg ci dalil mooy loolu rek mu ne lii jullit ñépp ci yem boroom xam-xam ni lañ wax waaye wa in kaana min daqaa'iqil af'aal bu dee nag ci yu sew jëf yu sew yi wal aqwaal ak wax yi wa mimma yata'allaqu bil ijtihad ak li nga xam ne ci interprétation la topp la dugg ak yulli gu faqih bi faqih bi di yulli dayoog coonoom ngir mën a génne àtte bi mu ne loolu nag lam yakun lil awaami madxalun fii boroom xam-xam yi ne lool nag awaam yi mooy lam daa yi ñi nga xam ne du ñu sàkkukatu xam-xam te xam-xam ñoru amuñu fi lu ñuy dugg ñoom amuñu fa porte bu ñuy jaar déedéet du seen mbir mooy baleen moo taxoon ma la bu boobaa bul wax dalil même bu dee xam nga ne baaxul bu dugg ci dalil rawatina yi xam ne moom da leerul sax mooy waa ji la doon xaaj xamul ne sax lii baaxul nga naan ko lan moo tax tere woo woon déedéet kooku amu ci benn àq moom kooku moom amu ci fu muy jaar déedéet dañ naan déet wala lahum inkaaru te tamit warul ci ñoom ñuy weddi waaje ko def ndax ñoom jëf ci ci boppam xamuñ ndax lii baaxul waaw waaw xamuñ ne baaxul nan la ñuy a ñëwee gis kuy def leen ñu naan ko yow lii ngay def baaxul alors que xamuñu ko moo tax mu ne déedéet bu boobaa nag boroom xam yi la voilà ah, ay misaal <laughs> exemple ci loolu <laughs> xoolal xoolal ah, nikaaxul mutaa mariage temporaire xam nga mariage temporaire loolu du nit ñépp ñoo xam ne lii baaxul hein mooy mariage boo xam ne ñaari exemple bu ndaw laa lay après ñu jàll quoi parce que imam bi wax dafa am solo dafa gudd yaa bëgg misaal en fait insha allah <laughs> mooy mariage temporaire moom la ñu naan nikaahu muta mooy nit ki comme ñu ne waa ji de Dakar Dakar la nekk waaye dañ koo affecté fi nga xam ne mooy Bambey waaye dañ koo affecté Matam parce que pour formation wam bi wala pour stage bi wala euh, def na formation pour nekk professeur mais pour l'instant ñu ngi ko affecté fi nga xam ne mooy Kédougou mais xam na ne Kédougou fii en tout cas maximum bu mu fi mën a def wax nañ ko il faut nga passer foofu sept mois wala un an wala yu mel noonu xam na ne fii c'est limité ba mu fa demee mu gis ko soxna mu bëgg wala muy jëf jigéen ah góor boo xam ne bëgg na ko foofu ñu may leen ci kaw sarti ni ñuy mayee mais sauf que contrat à durée déterminée la mooy CDD la mooy mariage boo xam ne ah à durée déterminée MDD mariage à durée déterminée alors que mariage daa war a nekk à durée indéterminée en tout yàlla yi xool toujours bu bëggee tas tas ko waaye yow nit ki mënoo ñëw ne man un mois laa fii def kon un mois yooyu te foog ma nekk ak euh, soxna foog ma takk kenn un mariage boo xam ne dañuy signé ne un mois la def après buñ paree ñu dem suñu yoon quoi déedéet loolu. par exemple mariage bu mel noonu du ñëpp xam ne baaxul waaw du ñëpp xam ne baaxul par exemple bu mel noonu yow mënoo ne waa ji yow Modou Ndiaye lan moo tax bi nga gisee mariage boobu ndax Modou Ndiaye ne comme que nañ ci jàkka ji kii nañ moom moom moom ah lii lan mooy problème bi moom xamu ko kooku. kooku yu mu koy mu mu ah. ci moom mu koy tere waaw waaw laa lahum inkaaru bal zalika li am ba des loolu moom ngir boroom xam-xam yi la waaw léegi nag mu des waa léegi ngir boroom xam waa boroom xam-xam yi ñoom nag seen côté mu ne summa boroom xam-xam yi ba léegi ñu ngi naan summa yi summa al ulama innama yunkiruna ma ajmaa alayhi wala ma ujmi'a alayhi amma al mukhtalafu fihi fala inkara fihi li anna ala ahad al madhhabayn kullu mujtahidin mujtahidin musib waaw mu ne même boroom xam-xam bi ci boppam boroom xam-xam bi ah moom ci boppam du euh, lu nekk lay lay ñëw di di di di inkaara ah. non boroom xam-xam bi dafa am yoo xamante ne nii dafa am yoo xamante ni nii moom mënu la ñëw di ko di ko weddi ci nit waaw mooy lan laa yunkiruuna duñu duñu duñu ñëw yi tere di bañ lu dul maa ujmi alayhi loo xam ne boroom xam-xam yépp ci dëppoo loo xam ne ndax bu dee lu leer sa feeñ comme comme comme zina njaaloo yooyu loolu xam-xam beeg ki xamul ñoo ci yem ñoo a xam ne baaxul waaye yi nga xamante ne ay masala furu' la waaw comme bokkaale ak bokkaale ñépp a xam ne dafa xaraam soxlawul nga naan waaye loolu loolu dafa leer quoi waaw jàpp nit di ko jàppe ni yàlla loolu ñépp a xam ne baaxul léegi nag mu des yi nga xam ne masaa'ilul furu' masala yi nga xam ne ay branche lañu ay masala ijtihaadiya la nga xam ne mooy yonent way sa sa alxuraan da koy wax mais leerul bu baax ndax bu leeroon bu baax boroom xam-xam yi duñu ci wute fii mu ne julli juróom farata la kenn wute wu ci ndax dafa leer ci alxuraan ak sunna waaw léegi nag kanta est-ce que witar julli witar waajib la wala déet loolu noonu masala kii rek la ijtihaadiya la waaw loolu noonu par exemple Euh, wala est ce que dañoo war a xunut bu ñuy julli fajar est ce bi farata la wala du farata wala dafa xaram wala lu ñu sopp la wala loolu par exemple masala yu mel noonu waaw bon léegi nag masala yu bari na léegi euh, nañ jox ñaar yooyu rek mu ne léegi ci kaw loolu nañ yow jàppal exemple yooyu nga nga nga nga nga xaram li nga xam ne moom la imaam an yi di toxale ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mu ne ñoom duñu du ñu tere nag lu dul loo xam ne ajma ujma alayhi boroom xam-xam yu dañ ci dëppoo waaw comme yi ngay dégg ñu ne ajma wu ñoom de dëppoo nañ keneen lii dafa xaram waaw waaw li nga <laughs> li li li imaam al kii wax <laughs> Ibn Hazm rahmatullah alayhi Abu Muhammad az-Zahiri rahimahullah mu ne ajma'u boroom xam-xam yi mara maratibul ijma' boroom xam-xam yi ne dëppoo nañu ko ne anna hawqa ah, lihyati haram kene xuuf sa sa sikkim mooy wat sa sikkim ew góor ki mu am karaw nga xuuf ko wat ko dafa xaram <laughs> xam nga léegi suñu doomu jamono boo ko waxee ñu ñu ñu est-ce que saa yi saa yi saa yi seetaan na li wax. ma lu ma ci lu ma ciy seeta bañ a seet waaw dafa xaram kay waxoon nañ la masala yooyu dinañ ci ñëw insha allah ndax imaamu Nawawi dina ko traité ci biir téere bi Riyaadu Saalihiin insha allah <laughs> mu ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ ne wax sikkim dafa xaram par exemple loolu waaw lu mel noonu moom man na koy inkaar bu gisee koo xam ne daa de day xuuf sikkim bi fu mu kiiwee mu wat ko diw ci ay façon nen wala yooyu yu koy liisal yuy liisal sikkim bi boo gisee foog ne jeune la boo xam ne alors que fii yëpp boo ko xawee kii sax gis yu ñuul yi ndax karaw gi nga xam ne da koo yàgg waaw kay lu mel noonu mën na ko inkaar man na gis koo xam ne lool mu fàttali ko que ne ah yenent bale saa sam da moo noon onfu liha bàyyi leen seen fikki mi mu sëq te ngeen wàññi seen wa qasu shawarib ngeen wàññi seen naanu yi ak yu mel noonu waaw wan ko tamit yi nga xam ne ka nga xam ne daa ñëwoon waaye mbokk mooy mooy mooy mooy mooy mooy mbokk kisraay rek baagaam ba mu jóge nële sawaay yaman ba yonent way saa saa bindee euh, hadith mu sunan imam Abu Dawud ak ñeneen rahmatullah alayhi ñëw sawaay jóge nële yonent way saa saa bind ko lettre yooyu min Muhammadin abdillahi wa rasuli sallallahu bis ginnaaw bismillahir rahmanir rahim ila Kisra azimur Rum li ko yónni Kisra mer ne kii lan moo tax muy bind lettre bi ma jiital wax waxu réewandeem yow Kisra xam nga dafa réew moom c'est un c'était un euh, kii impoli waaw dafa ñàkkoon li muy wax léegi mu yónni baadaam ma ko toogaloon yaman ne ko àndal kii euh, kenn nag ma ko ëndil lu mu gën a gaaw fii kooku ma bind lettre bi baadaam ba mu ñëwee ànd ak waa euh, waajam àndoon di xur xura ñëw sa ay seen sikkim yi ñu wa ñu wat ko ba mu set bàyyi seen moustache waaw nga xam ne communiste yi léegi seen ginnaaw bi des siècles des millénaires ginnaaw sax wala des siècles millénaires ak lu teg seen ginnaaw ñoom lañuy ñuy niru waaw comme les petits communistes di niroo euh, max ak gaa yooyu nga xamante ne ñii masuñoo sax bay sàppi waaw waaw ak façon yu mel noonu quoi ak façon socialiste yu yu sàpp yooyu waaw nga xamante ne ngeen di gis ñu taxaw seen sikkim yi ñu wax ko bàyyi seen seen moustache yi nga xamante ne nii wal iyaadu billah nga bàyyi nga laay leen biir ah xamal leen loolee loolu ndax ñépp ci d'accord mu ne yu mel noonu moom mën na ko weddi man naa gis ku dul def ku def lu dul noonu mu wax ko ko waaye waaw ne amal muxtalafu fiihi kanta li nga xam ne nag boroom xam-xam yi dañ cee wuti fala inkaara fii kooku boroom xam-xam bi du ñëw fekk keneen kuy def leneen lu bu yeneen boroom xam-xam yi wax mu ñëw naan ko ah déet yow lii waroo koo def comme lan yow ma doo ñëw fekk koo xamante ne nii moom daa jàpp ne daa war bi comme exemple yi ñu joxoon sànq kene kuy julli fajar da ngay da nga koy sujjóotal sujjóotu sahwi bu dee da nga koo da fàtte waaw yow waroo ñëw ne par exemple man comme que jàpp ma loolu kon bu ma gisee ab Shafi'i wala nit nit koo xam ne day kunut nit koo xam ne day kunut ma ñëw naan ko non yow li ngay kun li ngay def nii baaxul li ngay non amoo ci droit waaw parce que alxilaafu mu'tabar wuute gi lu ñu bàyyi xel la parce que ay a'imma ñoo wax loolu dañ ko am fu ko nekk voilà. loolu la yooyu amul ñëw naan da ngay kii kii walla diw sax gis naa ko keroog bi muy julli gis naa mu xunóot wa léegi wala gis naa ne ah jalsatul istiraaha mooy booy julli toog bi ngay toog xam nga bu bu dee ñeenti rakk la wala ñaari rakk sax man julli fajar ñaari rakkay fajar julli première rakk ma sujjóot toog ah sujjóotaat au ma jóg directement ma toog benn toog bu ndaw dooru jóg. yow manoo ne bon man gis naa ne diw bu julli du def noonu kon nag xaaral ma ñëw inkaar ko li inkaar ma kii li mu def voilà ne ko yow diw lii gis nga dañ naa ah, non non non loolu amoo ci droit amoo ci droit parce que loolu wuute la voilà. mooy lu mel noonu léegi nañ jàppal ci yu noonu loolu lañ la ne yow amoo droit ku mel noonu euh, nga ñëw naan ko pourquoi ngay def lii non waroo koo def ak loolu non mu ne kooku nag waaw li nga xam ne dafa am wuute comme xunut bi ñu la parce que xunut bi par exemple Hanafi yi dañ ne kenn du ko def kenn du ko def Shafi'i yi dañ koy def ñeneen ñu ne dañ koo léegi eh, surtout diggante ñoom ñaar Hanafi yi bi Shafi'i Hanafi bi ne la kenn du xunut Hanafi eh, Shafi'i bi ne du yow mënoo ñëw ne man Hanafi laa léegi gis naa sama bopp Shafi'i de wala kee di kon ma ñëw da ko eh, sa waay yow waroo xunut ndax lii ak lii déedéet loolu amoo ci droit loolu lay wax nii voilà kon nag ñu jàll ngir mën a jeexal insha taala kon nag mu ne amal muhtalabu bii fala inkaaru bii li anna ahad al madhhabayn ndax ci kaw ñaari benn ci madhhab yi am ci est-ce que kullu euh, euh, aw muxtaj est ki nga xam ne boroom bi borom xam-xam la àgg na foo xam ne fu muy mën a génnee ay atte ci alquran ak sunna yi nga xam ne yu bees la yu ñëw man cee xiyaas alhamdulilah xool li mu xam ci alquran ak sunna ba man kee génne àtte bu bees ndax xew-xew bu bees bii ci xew-xew bu bees bii ki nga xam ne am na loo comme ñoom al euh, mujtahid kooku noonu est ce que dee dafa def effort d'interprétation mais mu juum est ce que kooku musib wala déet est ce que malgré njuumteem boobu bi dina ko fay ci loolu wala ki nga xam ne dafa def effort d'interprétation mais juumul daj dëgg kooku kese. kooku kese moom moom moom mooy ki nga xamante ni moo am moo moom moom moom mooy musib moom kese moom moom moom la ñu yoole lool masala masala xilaafiya la rahmatullah euh, euh, borom xam-xam yi rahmatullah ñenn ñi dañu ne mujtahid yépp ki nga xamante ne dafa def effort d'interprétation yi daj dëgg ñaari pay lay am ki nga xamante ni nii nag dafa def effort d'interprétation mais juum dajul dëgg dëgg benn pay lay am te loolu am na xadiis bu koy wax mais bon hadith boobu dafa am xëccoo mooy euh, euh, ak dëgërëm loolu ci boroom xam-xam yi loolu moo indi wax ji léegi nag rahmatullah alayhi boroom xam-xam yi rahmatullah yi kon ci kaw benn ñi nga xam ne kullu mujtahidin musib non ku def koo xam ne daal àgg nga daraja jooju ijtihad boo defee daj nga dëggam juum nga di nga am pay sauf que ki ki ki am dëgg ñaari pay lay am ki nga xamante ne dafa juum benn pay ci kaw loolu ñoom ñoo ne déedéet parce que yow même bu dee ne jàpp nga ne xudut kenn war ko def da ngay xam ne keneen ki même bu dee ne jàpp nga ne moom juum na Shafi'i bi mi jàpp ne dañ ko war a def mais tamit am nag pay mais quand am na ak pay kooku malgré tout am na ak pay waaw léegi sauf que ci kaw loolu sauf ko ñeneen ñi nga xam ne dañu ne non non non kenn kese am dëgg ñoom dañ naan bu boobaa war na koo man mais loolu gënul dëgër voilà waaw kon nag mu ngi noonu le waaw moo tax mu ne wa ala al mazhab al axar al musibu wahid beneen mazhab bi nag mooy ki ki daj dëgg kenn la wal muxtiu ghayru muta'ayyin lana waaye ki juum ñun leeruñu ci ñun wal ismu marfu'un aynu te bàkkaar yëkkati na ci ñoom waaw lakin waaye ñoom même ñooñu dañu ne non bu mu forcer nit ki nag. waaye ida nadabahu ala jihati nasiha ila alxuruj min alxilaaf fa huwa xasanun mahbubun mandubun ila fi'lihi bi rifq ida ah mu ne waaye bu dee da koo ñëw ah wax ak moom ci eh, eh, côté wu dama lay laayu biir rek waaw ngir won ne bon amaana lii yog lii boobu lii est-ce que gënu la dëgër ak yooyu mu ne loolu bu dee côté wax doonu la koy waxe loolu lu ñu sopp la mandubun mu def ko waaye ci teey ak dal bu ñëw di euh, voilà lu dox ngay def lii déet naan ko mais est-ce nii ndax lii wëg lii nag waaw ndax nag ndax lan ngir bañ ay wuute ndax kat boroom xam-xam yi fa inna al ulama muttafiquna ala al hadd ala al xuruj min al xilaaf mu ne ndax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañu ci di nekk yoo xamante ne dañuy wër di ut di chercher génn ci li nga xam ne mooy xilaaf mooy wute voilà kon loolu la moo tax bu dee loolu ci moyen boobu mën na koo def waa ji ànd ak moom ci jëf joojale ah loolu baax na waaye bu mu ko forcer de waaw déedéet déedéet bu mu ko forcer de mukk kon nag mu ngi noonu waaw ndax lan à condition idaalam yalzam bu dee ne loolu du waral minhu ci loolu la gé mooy xilaaf boobu waa ji bañ ixlaal bi sunna mooy fell sunna aw wuqoon fii xilaafin aaxar wala yow loo xam ne nag ko naan da nga bëgg mu génn ci xilaaf waaye bu ko bàyyee booy ab sunna ngeen di rey ngeen di fell la ah, wala ngeen dugg ci beneen wuute bu gën a rëy wala beneen waaw kon nag mu ngi noonu te loolu yëpp li mu njëkk wax mooy gën a dëgg mooy de façon masala xilaaf yi amoo droit ñëw naan diw yow lu tax ngay def lii ak loolu ci droit loolu kon mu ngi noonu le kon ci biir boroom xam-xam yi sax nii la kon nag mu ngi noonu le ah léegi al imam rahmatullah alayhi ñu sote sote mu ne waalam anna hadha al bab ani babul amr bil ma'ruf babal amr bil ma'ruf wan nahyi anil wan nahyi ah wan nahyi anil munkar qad duya aktaruhu min azmaanin mutataawila wa lam yabqa minhu fi haadihil azmaan illaa illaa rusuumun qaliilatun jiddan wa huwa baabun aziimun bihi qawaamul amr wa malaakahu waaw wa idhaa kathura al-khabas amma al-iqaab as-saalih wat-taalih mu ne nag tawaalam xamal anna haadha al-baab gis nga buntu bi ani maa ngi ci jublu man Imaam an-Nawawi ba léegi ñu ngi ci al-Minhaaj ne wuñ ci Riyaadu Saalihiin de ñu ngi ci beneen téere bu mu def sharh Sahiih Imaam Muslim ibn al-Hajjaaj ci la ñu ne voilà bi muy sharh hadiis bi mu ne te xamal ne. gis nga bunt bi mu ne maa ngi ciy jublu digle lu baax tere lu bon qad duya aksar li ci ëpp sànkees nañ ko min asmanin mutatawila déppi dee seetu jawla yu bari xeet wi sànk nañu ko mooy defewuñ ko nam ware woon nam ware woon te waa xeet bu njëkk ba ñu njëkkoon ci xeet yonent way sa sam salaf yor ko taxawe mais ay jamono après ñoom gaa yi daal dinañ koy sànk lu ëpp ci loolu du lépp de waaye sànk nañ ci lu bari moo tax ba léegi desul ci suñu jamono yi lu dul ay tepp tepp mooy fuñ naan fu ndox doon am boo ko demee fekk fa tepp tepp yooyu kese yi ay trace ay trace ay rusum moo tax rasama kiy desini ñu naan day ras ar rasmu ci ci ci arab mooy day bàyyee trace bi ci mu ne yu ndaw ay trace a ci des mais moom la ci ëppoon gaa yi sànq nañ ko bu yàgg <laughs> waaw lu tuuti dëgg-dëgg xaliilatun jiddan mu ne te ji ñu nekk waaw waaw wa firwatu sanaani comme la xadis ba waxoon wa malaakil amr qawaamul amr wa malaakuhu waaw mooy cëggalu guy mbir yi ngeen ko dóoree mooy bu ngeen ko mu daanu kon mbir ya lu bari nag sànq nañ ko mu ne woota wa ida kasural xabas gis nga bu mbon bari amma mu dee ne li nga xamante ne nii mooy ak mbon dafa bari ida kasural xabas bu dee ne ak lu bon dafa bari nag amma al iqab gis nga mbugal mbugal mi bu ñëwee du sélectionné de day daj as-saalih ak ki baax wat-taalih ak ki bon waaw gis nga arab mooy ku baax taalih mooy sabi boo ñëwee bee la ta mooy contraire loolu as-saalih mooy ku baax at mooy contraire mu ne bu dee de bon daa daa fees ñi waroona aaye aaye wuñ ku nekk toog di jaay ne fulla sama yoon newu ci chacun est libre comme niñ ko fi waxee woon chacun responsable voilà bu boobaa yi nga mbugal mi ñëwee mu ne ñëpp lay laal amma day daj ñëpp al iqaab bu mbugal mi as ak i baax toog fee ci kurusam toog fee ci ay téereem ay xadiisam kese te du ko transmettre dara ak alquranam yim ne kooku mbugal mu ñëwee ñoom ñëpp ak ki nga xam ne moo nekk làmboo yu bon yi ñoom ñëpp lay dóor la lay dal waaw wa idha lam yu'khadhu wa idha lam ya'khudhu ala yadi adh-dhalimi awshaka an ya'ummahum Allahu ta'ala bi'iqabihi te gis nga bu dee ne nit ñi dañoo nekk mbon nekk te teewuñ ña ñay doxal mbon ñay tooñkat yi teewuñ ci seen loxo xadis lii lépp muy wax ay xadis la ah gis nga lii muy wax ay xadis la yoo xam ne dinañ ñëw ci biir ah gis nga bu dee ne insha allah bu dee ne téewuñu jàppuñu ci loxo yi az-zalim ña ko man man téye ci loxoy tooñkat bi xamal ne ko yaa tooñ te sa tooñ léegi rek mu daal di leen daj ñoom ñépp borom bi tabaaraka wa taala leen dajal leen ñoom ñépp li nga xamante ni mooy mbugal voilà loolu léegi borom bi def ko léegi borom bi def ko léegi kon loolu la de lii lépp ay xadiis la ah insha allah <laughs> dinañ ci ñëw léegi nag pas léegi ah voilà <laughs> moo tax affaire baa ngi noonu moo tax mu ne fal yahdari alladina mu indi aaya ba lu tax mu wax li fal yahdari alladina yuxaalifuuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim li borom bi wax fal yahdar na def attention fal yahdar na mooy alladina ñi nga xam ne ñi nga xamante ne na def attention bu baax na mooy te ko bu baax alladina ñi nga xam ne yuxaalifuuna an amri ñooy wuteeg mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñooy wuteeg mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndigalam sunnaam lan moo leen dal an tusibahum fitna fitna dal leen mu laal leen aw yusibahum ta mu laal leen adaabun mbugal alimun mu tara tara waaw wal fitnatu te fitnaay kufru moo gën garaaw li nga xam ne mooy rey waaw kon nag mu ne fa yanbaghi li taalibil aaxira kon nag day yell da war ci ki nga xam ne mooy sàkku yawmal qiyaam bés bu mu juba bés bi kese lay sàkku daa xam lan wa sa'i fi tahsil rida Allah azza wa jalla te mooy kii dox jëm ngir am ngërëmu yàlla kooku mooy kii sàkku alaaxira sàkku ko alaaxira pour alaaxira mais yàlla la mu fa digle ak ka digle muy borom bi ngërëmam lay wut waaw mi nga xam ne azza wa jalla tedd na ta noot na euh, euh, noot na ta màgg na waaw ci nguuram an yaataniya mu daal di yittewoo bi hadal badi ci buntu bi fa inna naf'ahu 'azim ndax gis nga njariñam ak a màgg la siyama rawatina wa qad dhahaba mu'zamuha li ci ëpp naaw na comme ni ma la ko waxee léegi jëmpi ay jamono waaye bu boobaa nan la koy def wa yuxlis wa yuxlisu niyyata ah mooy wala wa yuxlisa ndax an ya'taniya wa yuxlisa ah mu daal di sellal niyyatahu yéenéem walaa yuhaabanu walaa yuhaabana man yunkiru alayhi lirtifaa'i martabi martabate te nag mu mu am ak hayba mooy tiit te nga xam ne mooy def lu baaxul li mu ne lii sawaay est-ce que jar na ko ndax lan lirtifaa'i lirtifaa'i ngir kawe martabata mooy darajaam ni mu kawee ci société bi yée sawaay ministre la de xam naa ne li muy def baaxul mais yée sa waay commissaire la de mooy monsieur le procureur de mooy ah! mu ne lool nag warulaa freiner waaw le fait que sa waay mooy président léegi bu ko we ci ay dégginam bu ko kenn wax dara déedéet loolu waru koo freiner warul am xëy bëggoogu ci ñoom ba tax façon barrière bu nekk seen kanam tax moom parce que waa ji daal ndombo tànkam kawe na wala bari na alal te borom alal moom boo ko waxee yenn yi baa la ngay am ci moom doon a ko am mu ne déedéet loolu waru koo téye ndax borom bi nee na wala yansuranna allahu man yansura borom bi ni nga xam ne ñoom lay dimbali moo ñu ko dimbali ñi taxaw ci diineem ji di digle jekk di teral won ñooñu lay taxaw de ñoom lay dimbali te nee na wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim képp koo xam ne mooy na billaahi ci yàlla mooy ci ndigalam yi tey sori tereem yi mooy ci alquranam mooy ci lim fi li fi yonentam bi indi alayhi salaatu wa salaam faqat kooku la dëgg-dëgg hudiya gindees nañ ko te teg nañ ko ila siraati mustaqim ci yoon wi nga xam ne moo coow wooral waaw mu ne wa qaala ta'aala ta borom bi nee na naa jaahadu fiinaa lanahdiyannahum subulanaa borom bi nee ñi nga xam ne ñoo kër këri fii naa ci suñu sànc ci ñun di kër këri lanahdiyannahum naa ne dinaa leen gindi ci yoon leeral leen gindi leen subalanaa ci suñu yoon yi nga xam ne mooy jëmee ci subul asalaam yoo yële mu ne wa qaala taala borom bi nee na ba léegi di wane ne waa ji loolu waru koo freiner parce que diw darajaam rëy na wala poste yamuy kii ah, nasabam xasabam yoo yële fi mu bokk wala yooye alors que man sa waaye ci baa peuple bi laa bokk nan laa ñëwee loolu waru laa freiner de di ko wax déedéet mu ne avance man naas mu ne borom bi nee na ndax nit ñi dañoo ne an yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladina min qablihim falaya'lamanna allahu alladina sadaqu walaya'lamanna alkadibin mu ne ta borom bi nee na ndax nit ñi dañoo yaakaar dañ naan gëm nañ daal ñu bàyyi leen kenn du leen fitnaal kenn du leen saytu ci dara fitnaaloon naa testé woon naa xabaar kii woon naa nattu woon naa ñi leen jiitu woon boroom bi dina def nattu leen fa mu jaaroon ak ñooñ bay ràññee wane mu feeñ dell feeñ ci nit ñi ñi nga xam ne ñoo dëgg waaye ma feeñal ñi nga xamante ne ràññee ñi nga xam ne ñooy expliquer kat yi ñuy wax li nga xamante ne ñoo lu dëgg waalam te xamal ne annal ajra ala qadri nasab gis nga pay day tolloo rek ca la nga xamante ne mooy selon day proportionnel ak coono ko nga loolu yonent bi alayhi salaam moo ko waxoon hadis la ah kon loolu benn affaire lii yëpp mu wax la mooy digle lu baax ak tere lu bon bul foog ne yow ñan nga koy digal dañ ay sourire kese lañ lay accueillir non moom nga ñëw ñu jànni la wala nga gis leen xaw a tiit loolu waru laa freiné loolu lay wax aay yu indi yooyu ngir wan noonu ndax nit ñi dañu wan dañ naan gëm nañ kenn du leen fitnaal waaw moo tax yeneen la saa waxoon njariñu am solo ki nga xam ne mooy wax dëgg ci kanamu buur boo xam ne wala jiit boo xam ne dafa dëng waaw loolu noonu loolu am solo. loolu nag boo ko bëggee am ah foog ngay digle même bu dee ne léeg-léeg ah biñ ci tu vas y laisser certaines plumes di nga am yenn euh, yum la wàññil ci yoo am ci wàllu matériellement wala boog moom nam la jàppe woon ak yooyu mais quand même loolu na wàññeeku ci yow mooy yooyu mooy foog tamit sacrifice une certaine sacrifice lay am loolu mooy côté boobu mu ne waaye am na beneen côté am na beneen côté mu ne <laughs> wala yatrukuhu aydan li sadaqatihi wa mawaddatihi wa mudahanatihi wa talabil wajahati al wijahati indahu wa dawami al manzilati ladayhi waaye it bu mu bàyyi mukk moom boroom xam-xam ne ak ki nga xam ne jàppandi na ci moom mu daal di digle njekk day tere lu bon bu mu ko bàyyi mukk lu tax xam nga ko bee mooy ki mu ragal ki mu tiit naan yii sa mii mbaa bu ma ko kiiwee yi du ma ci fekk mu ne waaye it bu mu ko bañ a digle wala bañ a tere kenn li sadaqatihi parce que daal xaritam la waaw sa xarit la bëggoo koo wax daal lu ko naqari tax xam nga lim nekke baaxul nga ne man daal saa kon garaawul tax nga waaw wa koo cofoo am ci moom yow daal sopp nga fànn yow ko def déedéet loolu waru la am sopp nga sa waay sa xarit la nga sopp ko lool léegi loolu lu ko def rek baax na déedéet déedéet loolu mu ne loolu tax nga ba ko ah waaye wa mudaahanati ak di ragalante moom ci caaxaan loolu it bu mu tax loolu laa la du wax ci réewu wolof yi <laughs> waxoon nañ leen nañ ci ñëw waaw yéen di lëkkalante gannaaw kese waa kër tariixa bu xewlee ñu dem fa même bu dee xam nañ ne liñ nekk baaxul ñoom itam buñ xewlee ñëw bu kenn kii def tojaaje ma baax du ci wax parce oh, bokkul ci ñun yow bu ngeen di def. kay tojaa ngeen bàyyi noonu ba pare ngeen nee ci publiquement ku nekk di tagg sa morom waaw yéen kay lu baax comme ni ma suñu maam yi nee woon ak yooyu ma ne waxoo dëgg seen maam yi noonu lañ ne woon wala yan maam ne wax xanaa mooy maam yu jege yi mais maam yegg taxoon ñuy wax dëgg-dëgg ah nekkul woon lii ngeen nekk mu daa xanante gi raggalante gannaaw ci caaxaan waaw raggalante gannaaw nit di def lu bon nga ñëw doo ko wax dara ba pare di leen gëmloo ne ñoom yéen kay ci dëgg ngeen masa ne waaw lii ngeen di taxawu moom continuer leen rek yal na leen ci yàlla jàppale yal leen ci yàlla jàppale ainsi nga nekk di wax lool te yow xam nga ne ñii lool ci xiyaana la bokk wor wor xeetu yonent mi saa salaam ndax am na ñoo xam ne bañ la déggee nga wax loolu lañ jàpp ne waa ji kon jar naa déglu alors kay tojaange rek lay wax te xam nga ko wala bu dee bu ñu wax yenn yu baax ay eh, tojaange yi muy wax daa comme que waa ji amul maîtrise daal di xam ne lii baaxul ak ngay baax na bul ñëw di ko digal nit ku mel noonu nga bàyyi noonu di waxam waxanteeg moom lu neex kese ngir lan mu daa xanante ko mu ne loolu bu mu tax de raggalante gannaaw waaw moo nekkee tiijaan bul gis murid bi def lu dul noonu nga naan ah loolu nan laa ci mën a waxee déedéet boo ko bàyyee parce que loolu la rëj loolu yow raggalante gannaaw ngeen nekk waaw waaw ay bu ëllëgee bu ko defee ñuy demalante rek ku xewle dem tagg fa ñooñu ne waaw ñi ñoom ma ñoo deñ saa ba su ne saa xew lee ñu ngi fi seen loxo dugg ci alors que yow xam nga ne ñii nii bërëb bi ci boppam bi ñuy defee xew mi ay munkaraat yu bëree ngi fi nekk nga nekk fi loolu amoo droit ba ko ndax loolu waaw wa talabil wujahati waaye it waroo bàyyi loolu parce que ut ab poste wala ab loo xam ne lu kawe la fi moom ah xar kanam ga ngay am fa moom poste ba nga war a am ci moom wala embauché gi mu la war a embauché en tant que boss la borom alal la tax mu ngi def loo xam ne ay transaction commerciale yoo xam ne yu xaraam la nga ne yii non du ma ko wax de te bés bu ma nee ko lii nii dafa xaraam yee sa waay boobaa dootuma embauché wala eh sama ceeb bi ma yoreel di niinal sama ceeb dootul mën a ne. waaw ak gi nàngame ki sàngam déedéet loolu amul droit amoo droit ba ko ndax ngir sax. comme yow am nga fa poste nga bëgg poste bi daal di pérenne kaay yaa yaa pérenniser fa sa <laughs> yow bëggoo ko la fi doxal tax nga ne eh le président moom ci conseil mi laa bokk mooy defi déli rek nga toog doo wax parce que jàpp nga ne bu ma ko nee eh, sa bët du xonq na mu daal di may licencier te bu ma licencier tey bu ma dàqee ma am problème sama det yi ma jot a am ndax borom daraja laa fu ma jaar gaa yi tagg ma ma am lu ma foor a bàyyi waaw. ne boutique sàngam doxal ma diw ñangam te loolu lépp ay bor la tey jii bu ma ñëwee président bee ngi def lu noonu leer na ma bu ma ko waxee éé <laughs> sama poste bii nga xam ne payeegoo payoor gi ak seegulu <laughs> loolu sa waay mu ne loolu nag warul wa dawaamul manzilati la day loolu warul la tax nga ma ko de waaw fa inna sadaqatahu ndax copinage gi nga am ak moom ak ak xaritoo gi wa ma yi ak sopp gi nga sopp waajoo jële di def lu du noonu nga war ko koo tere même bu dee boroom poste la boroom romba tànk la wala boroom alal sopp gi nga ko sopp ak ànd gi nga ànd ak moom ak li nekk sa ami loolu si tuujibu lahu xormatu wa xaq tuujibu day waral lahu ñeel ko xormatun xormatan wa xaqa day waral beneen orma ak àq boo xam ne moom nga am envers moom te bokk na ci àqam yooyu an yunsihahu wa min haqqihi an yansihahu wa yahdiyahu ila masalihi akhirati mooy mu koy laaye di ko gindi ci loo xam ne mooy yéwénal àllaxira wa yunqiduhu min madari mu koy eh, sauver di ko wan ngir mu sori sori li nga xam ne mooy ay lor yoo xam ne moo koy dal moom lu koy jural yawmal qiyam àllaxiraam waaw mu ne wa sadiqul insani xaritu nit ki nag hein ak ki nga xam ne wa muhibbuhu wa muhibbuhu ak ci sopp nit ki man sa'a fi imarati wala fi ki nga ne day nit ki mooy allaaxiram kii dox ngir aj ah, ah, allaaxiraay xaritam mooy sa xarit waaw lépp loo xam ne yow boo ci nee ci lu bon man nga am fa problème moom mu la ciy mettre en garde kooku mooy sa xarit kooku mooy ki la sopp waaw wa in adda même bu dee loolu day indi zalika ila naqsin fi dunya même bu dee day indi ak wàññeeku wàññeeku ci intérêt addinaa mi muy am waaw ndax boo ko waxee da ko saa yi ah sangara si sa boutique yi am na yoo jaay sangara mais sangara baaxul de c'est sûr que bu bàyyee jaay sangara am na wàññeeku chiffre d'affaires bi côté boobu dootu ko am mais loolu jar na ko voilà loolu la lay wax alors mooy aaxiraat allaaxiraam baax ndax du ñëw yowmal xiyaam suñu borom na ko yow diw da nga léegi foo ko teg mooy loolu doonu ko def mooy te pourtant léegi ba nga ko waxee côté àllaxira chiffre ba gaa yi doon ñëw naankatu sommelier yu mag yi ak naankatu euh, sàngara yi nga xam dañuy naan ba ne dur ba ne pow nga xam ne mooy dee ñu ngi woon ñëw ci boutique bi di jënd rek di def ay va-et-vient dootuñ ñëw bu arrêté jënd lool même bu dee loolu la indi waaye nag muccal na ko dundal tax na mu dundal àllaxira loolu moo gën kooku mooy ki la bëgg mooy sa xarit mooy ki la waaw mu ne wa aduwu kantaa noon bi nag noonu nit ki mooy kan man yas'a fi dhihaabi aw naqsi aaxirati wa in hasala bi sababihi dhalika suuratu suuratu naf'in fi dunya mu ne kantaa ki nekk sam noon yow nit ki mooy ki nga xam ne moom day dox di xëy di dex di di di di di di activé wu ci loo xam ne alhamdulillah day yóbbu sa njariñ ña nga war a am àllaxira wala mu wàññi ko que lay indil sam njariñu àddina àllaaxira mooy ñëw borom bi jéggal la tax def nga li nga nekkoon nga en tout cas doon nga jéem a nekk ci lim la digaloon àllaaxira euh, àddina di jéem a sori ay tereem kooku ki nga xam ne nag day dindi loolu day tax yow loolu nga génn ci mooy di nekk ci yàlla au lieu nga nekk ci yàlla yi nag digal nga nekk ci yi mu xaraamal au lieu nga sori yi mu xaraamal nga kii ne yi mu digle doo ci def dara que lay pousser ci loolu nag kooku mooy sam noonu. waaw même bu dee ne loolu noonu ba mu koy def dina am genre euh, intérêt benn bénéfice bu mondee bu mu ciy am loo xam ne côté àddinaam dina ko dox waaw kooku nag mooy sam noonu yow boo ko xamee na nga xam waaw même bu dee ne dina am xeetu njariñ koy am